a'uuzu billahi min ashaytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqina sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam jataay bii ñu génn ah, gisoon nañu jeexaloon nañu li jëm ci wàllu euh, xew-xewu toxalu xibla bi euh, gisoon nañu euh, jamono jim amoon imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullah alayhi nee na li gën a dëgër ci nisfu rajab la woon muy xaaju mois rajab ci la xewe woon te lool mu ne moom la waa jumhur wax raxmatullaahi alayhim gisoon nañu xadiisu seydina Zayd ibn Thabit bi ci saxiixayni mu ne 16 mois wala 17 mois yooyu yëpp gisoon nañ ko gisoon nañu tamit li jëmoon ci yenn àtte yu jëm ci wàllu qibla bi gisoon nañ tamit li ci alxuraan doon wax ci sa yaquulu sufahaau min annaas maa wallaahum an qiblatihim allati kaanu alayha tey nag incha allah ñuy gisaat beneen xew-xew bu xew ginnaaw loolu ci ñaareelu at mi ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam muy e, farataalu weeru koor muy shahru ramadan ginnaaw kon wëlbati xibla gi ci mois rajab li euh, ngi farataal weeru koor ci ñaareelu at mi ci mois Sha'ban loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim am ñu ne ñu ne ci mois Sha'ban bi la boo fàttale ko euh, weer yi ginnaaw rajab Sha'ban euh, moo ci tegu ginnaaw Sha'ban Ramadan moo ci tegu am na nag ñu ne ci jamono jooju ci la suñu boroom subhaanahu wa taala daldi farataale li nga xamante ne ni mooy weeru koor loolu imaam ibn jarir raxmatullah alayhi dane ci taarixu at-Tabari ci taarixam bi moom imaam ibn jarir at-Tabari mu ne fekk muy wax fi nga xam ne ci lay wax ci xew-xew yi xew ci ñaareelu année bi moom imaam ibn jarir raximahullah mu ne wa fi hadihi sana furida siyaamu shahri ramadan wa qad qiila innahu furida fi sha'baan minha mu ne moom imaam at-tabari raxmatullah alayhi mu ne te ci at mii muy ci xew-xew yi am ci ñaareelu at mi la ci jublu furidat ci lañu farataale ramadaan muy weeru koor euh, waqad qiila mu ne nag nee nañu am nañu ne ñu ngi ko farataal ci euh, li nga xamante ne ni mooy mois wu Shaban ci mois wu euh, ci lañu ko farataal ci at moom waaye farataal weeru koor gis nañ ne kon dane euh, xew-xew yi ci deuxième année bi la waaye jullit ñi li nañ ñëw ci nan lañ ko farataal aay yooyu waaye dañuy def historique ndax jullit ñi est-ce que doon nañu woor avant loolu wala déet est-ce que avant farataalu weeru koor doon nañu woor wala déet loolu euh, doon nañu woor comme ni nga xam ne noonu la ko imaam Ahmad ibn Hanbal daal di solo rahmatullahi alayhi ci musnad bi naka noonu euh, imaam abu daawud raxmatullaahi alayhi daal dina koy solo moom it ci kitaabu salaa baabu kayfal adaan indi na ko tamit ci kitaabu boo demee ci euh, sawmu ramadaan am na lu mu indi lu jege lool waaye xadiis bi mu ngi ko indi ci kitaabu salaa moom imaam abu daawud ci sunan bi as-sijistaani raxmatullah alayhi ci baabun kayfal adaan xadiis boo xamante ne nii kii tamit daal bokk na ci ñi ko solo imaam al bayhaqi solo na ko ci as-sunanul kubra eh, ci kitaabu as-siyaamu baabun ci téere woor ci bunt boo xam ne maa kaana alayhi xaalu siyaam ci li nga xam ne koor noonu la nekke woon ba mel nii ñu ko xame tey ñooñu solo nañu ko euh, sanadam nag sanad la boo xam ne bu wér la di xadiis boo xam ne bu wér la bu dee sanadu imaam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi moom Euh, mursal la boo xam ne mursalun saxiix waaye bu imaam abu daawud bi ak yooyu yu wér lañu léegi xadiis boobu lan lay wax buñ jëlee riwaaya imaam ahmadu ibn hanbal dane xaddatanaa abu nadr qaala xaddatanaa almascuudiyu qaala xaddatanaa amru ibn murra an abdirahman ibni abi layla an muaaz ibni jabalin radiyallahu taala an imaam ahmad rahmatullah alayhi dane xaddasanaa abu nadr mu ne nettali nañu sama sëriñ di abu nadr qaala mu ne moom xaddasanaa nettali nañu almas'uudi di imaam almas'uudi qaala moom imaam al-Mas'uudi mu ne xaddatanaa nettali nañu Amru bnu Murra di Amru bnu Murra imaam Amru bnu Murra siiw na an Abdirahmaan ibn Abi Layla mu jële ko ci taabi'i bu mag boobu di Seydina Abdirahmaan ibn Abi Layla rahmatullah ala al-jamii' an Mu'aaz ibn Jabal mu jële ci Seydina Mu'aaz di doomi Jabal di Seydina Mu'aaz al-Ansaari radiyallahu taala moom gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna seydina Muaaz nekk ki nga xam ne mooy njiitu boroom xam-xam yi yawmal qiyaama moom mu ne imaam Muaaz radiyallahu anhu xadiis eh, eh, bi nag gudd na eh, wala nañ nañu wax lépp ndax amaan am na njariñ am njariñ goo xam ne même bu dee ne du ci koor gi dëgg euh, euh, euh, partie bu njëkk bi du ci koor gi lay wax waaye xadiis bi yépp loolu la loolu dina am njariñ imaam kon anas man anas seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu taala anhu wa ardaa boroom a'uuzu billahi min laylin sabaaxuhu ila naar keroog bi nga xamante ne nii ci lay waaj génn àddina di laaj naan ndax fajar gi ndax ndax ndax suba gi xar na di laaj rek naan suba gi xar na di laaj rek naan suba gi xar ñu ne ko lan moo tax mu naan a'udhu billahi min sabaahin min laylin sabaahuha sabaahuhu ila an mu ne maa ngi musul ci yàlla man Muaad ibn Jabal radiyallahu taala anhu laylin ci guddi goo xam ne sabaaxuhaa bu xaree ba subaam ba dugg ilan naari safara la may fekk yàlla na ma yàlla musal ci lool fekk taawun bi di peste amwaas bi jàppoon ko comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon Shaam fële mu ne woon euh, euh, bilaadu Euh, al Quds mu ne woon foofu Sham génn fa àddina moom seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu an mu ne uxiilat as-salaa thalathatu axwaal wa uxiila as-siyaamu thalathatu axwaal wala mu ne uxiilat as-salaa thalathatu axwaal wala uxiilat wa ah, uxiila as-siyaam thalathatu axwaal mu ne euh, julli dafa jaar dafa jaar ci ñetti étape dañ koo jaarale ci ñetti étape salaasata axwaal naka noonu naka noonu tamit koor gi dafa jaar ci ñetti étape ñetti axwaal mu ne fa amma axwaalu salaa mu ne kantaa ñetti étape yooyu julli jaar ba ni muy mele comme ni ñu xam nii mu ne fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qadima al-madina wa huwa yusalli sab'ata ashara shahran ila baytil maqdisi summa inna allaha azza wa jalla anzala alayhi qad naraa taqalluba wajhika fi samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha fawajjahahu llahu ilaa makka haaza hawl moom Seydina Muaaz ibn Jabal mu ne jullikat première étape bu julli mooy yonent bi aleyhi bi mu dégmalee madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam da doon julli 17 mois yoo xamante ne nii ilaal maq ilaal baytil ilaa baytil maqdisi daldi jublu fi nga xamante ne mooy Jérusalem di euh, jumaa jàkka jooju di Jérusalem al moo bon buñ nee jàkk jooju nag xam nga ne temps yii jàkk jooju amul woon mooy fi bi mu nekk foofu nga xam ne fu ñu xamoon la euh, euh, euh, te xeer woowu loolu lañ ci jublu mais buñ nee jàkk jooju c'est pour ñun tey mais jamono jii nii yonent bi alayhi salaatu salaam nekkoon Medina temps yooyu temps yooyu Jérusalem jullit ñi newuñu fa woon voilà waaye. jàkka ndax jàkkaay paa niñ ko tabaxe nii yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam ya fa ne woon euh, kon loolu lu ñu xam la mu ne ginnaaw gi suñu boroom daal di wàcce mooy liñ gisoon ci jataay bi weesu qad naraa gis nañu taqalluba wajhika sa jàllar beku xar kanam ngay xool ci asamaan si falan walli yan naka ngir lan bëgg suñu boroom daal di lay changeel fi ngay jublu booy julli kon nag dinañ la changeel qiblatan dinañ la jubeel jubleel dinañu la wëlbati qiblatan qibla boo xam ne tardaha moom nga gërëm xam nga qibla bi changé wuñu ko ngir dara ngir lu dul ne ngir yonent mi alayhi salaatu salaam lool rek ko neex li lool rek la da ko neex point final suñu boroom changé ko loolu moo tax yone euh, euh, sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne ko woon man daal gisuma lu dul ne sa boroom daal ci say bànneex rek lay daw mooy ne loo bëgg rek loolu lay def mooy ne loolu rek la amul beneen cause amul beneen raison lu tax ñu changer xibla bi lu dul ne yonent lay saatu sa wasalaam loolu la bëggoon point final moo tax mu ne ko fala nu naka waat nañ la dinañ la wëlbati qiblatan ci qibla goo xam ne tardaaha moom nga gërëm mu ne suñu boroom daal ko koy daal di koy wëlbati muy jublu léegi makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman mu ne hada loolu xawlun benn étape la kon étape bu njëkk bi mooy dañ doon julli di féete Jérusalem suñu boroom daal di koy wëlbati ci wàllu julli léegi deuxième bi qaala wa kaanuu yajtamicuuna lilsolaa wa yudinu biha baaduhum baaduhum baada xatta naqasuu aw kaaduu yanqusuun summa inna rajulan min al ansaar yuqaalu lahu abdullah ibn zeyd ataa rasul allah sallallahu alayhi wa sallam ila axiri maa qaal mu ne beneen étape bi mooy ne bu ñu doon julli bi ñu dooru ñëw Medina ak yooyu bi ñu doon julli bu ñu doon julli dañ doon jekki rek dajaloo ñenn ñi ñoo yëgal ñi ci des bu ñu leen rombee ne ah gars yi julli jot na de ñu dem nee ba ni leen ñu nekk ci lool ba commencé di waaja utiliser li nga xam ne mooy cloche euh, yi nga xam ne moom la euh, chrétiens yi di utiliser xat bañ dem ba koy waaja def am benn waay ci waa lansaar yi radiyallahu bu ñuy wax abdullah ibn zayd boobu gisul lii it gisoon nañ ko mooy adhan mashru'iyatul adhan bi ñuy yoonal nodd mu ñëw gént wax yonent mi alayhi salaatu wasalaam ni muy wax ba ni mu jeexe wax na mbir yi léegi mu ne fa haadaani lool boo ko tegee ci bu njëkk bi mu la waxoon affaire qibla bi xawlaani lii xaalaani ñaari étape ngoog yu romb qaala ba léegi moom seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu ne wa kaanu ya'tuuna as-salaata qad sabaqahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi ba'dihaa fa kaana ar-rajulu yushiiru ilaa ar-rajuli idaa ilaa idan kam sallaa fa yaquulu waahida aw ithnatayni fa yusalliihimaa mu ne ba léegi ci dernière étape bi nag ci wàllu julli mooy ne nit buñ doon julli mbooloo am benn waay ñëw fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu kër képp ku ñëw wala mbooloo bu ñëw fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam raw la euh, li ngay def moo yow boo ñëwee dangay joxoñ euh, kenn ci ci ñi nga fekk ñu nekk ci mbooloo mi ci biiru sàppe yi kii la gën jege ne la ñaata lañ julleegul danga koy def signe mu wax la ñaata la comme nga wax ko euh, nii mooy nga nga laal ko nii après comme def sa loxo nii après moom mu wax la ñaata moo la lañ julleegul comme mu def la ñaar def baaraam yi nii nga xam ne ñaar la léegi boo ko xamee lu mu lay jore mu ne summa yudxilu ma fa yusallihima summa yudxilu ma al qawmi fi salaatihim boo ko defee noonu comme ñu ne ko ñaar la moom du ñëw rek ànd ak gaay yi day julli ñaari ràkka ba pare door a dabe mooy yooyu tu imagines kër ràkka yu gaaw lay doon ndax boo fi yéexee léegi boo moywul yonent ma saa saa man na yeneen deux yi des man na la raw léegi ñoom da doon ñëw mooy yi nga yi nga rate da ko doon ñëw kàbbaar julli ko pare rek enchaîner continuer mooy dabe xam nga léeg-léeg nga gis ci jàkk yi am ñuy def lool wala ay nit ñuy def noonu ñëw ci ci mbooloo nii fekk euh, nit ñiy julli mu leer leen ne comme timis ñu fekk imaam bi julli ñaari ràkka leer na leen ndax dañoo ñëw fekk bi mu waxagul ci kaw rek a ci des wala mu toog fekk ñu toog mu wóor ko ne léegi moom mu jóg julli ñaar gaaw ngir dabe ngam nañuy def lo mu temps yooyu mais loolu loolu ne noonu lay demee mooy am nañu koy def léegi nag ñoom loolu lañ doon def mu ne bu ko defee waa ji da doon def loolu ba pare daal di nag ne continuer ñoom qaala moom mu ne moom Seydina Mu'aaz fa jaa Mu'aaz am na benn riwaay boo xam ne Ibn Abi Layla moo ko nettali moo tax mooy mursal biñ la wax ne la mursalun mursal la euh, boo ci xam ne riwaay imaam Ahmad bi da ngay gis ne àgg na ci Seydina Anas euh, Mu'aaz ma naan Anas radiyallahu ta'ala anhu mais Seydina Abu Daawud ci kitaabu euh, as-salaa boobu kayfa al-azaan am na ci riwaay yoo xam ne ci ibn abi layla la yem yooyu ñooy mursal mais pas imaam ahmad bi comme ni ñu ko waxe woon sànq mu ne rahmatullah mais imaam abu daawud dafa am riwaay yoo xam ne dafa mursal am yoo xam ne nag jokkaloo nañ voilà euh, léegi mu ne Seydina Muaz mu ne fa jaa Muaz moom moom mu ñëw benn jour fa qaala laa ajidu ala xaalin laa ajiduhu ala xaalin abadan ila illa kuntu alayha summa qadaytu ma sabaqani qaala fa jaa wa qad sabaqahu nnabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi ba'diha qaala fa thabata ma'ahu falamma qadaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaama fa qadaa Seydina Mu'aaz moom radiyallahu anhu nee na benn jour nag kaa boobu daal di koy dal nee na mu ñëw fekk yonent mi alayhi salaatu wa salaam daal di koy raw mais moom avant loolu da doon wax ne man de moom saa bu ma fekkee yonent mi alayhi salaatu di julli même bu ma rawee ak lu ma man di raw waat naa ci yàlla du ma fekk mu nekk benn position lu dul man man noonu damay ànd ak moom ba pare ci lépp li muy jullee yépp ba pare ma doora a ma door a fay li ma rati nee na benn jour nag mu daal di koy dal mu def noonu comme ni mu ko doon waxe yonent mi aleyhi salaatu wasalaam pare ne innahu qad sanna lakum mu'aadan fa hakadha fasna'u mu ne bi mu gisee nag Seydina Mu'aaz def loolu ne moom dafa ñëw fekk ñu raw ko mais nee woon na man moom man moom kaa bi nit ñi di def saa bu leen bu leen rawee ñu ñëw julli ba pare daal di koy dab loolu man bu ma dalee du ma def noonu damay ànd ak moom ni muy jullee li ko dese bu ma paree ma door a daal di fay nee benn jour mu dal ko ma daal di def loolu yonent bi alayhi salaatu salaam daal di may gis may julli ndax loolu da nga koy xam bu bu bu tourné bu sëlmalee gis ñépp toog muy julli day xam ne kii day fay mu ne leen nag Muaaz kat defaral na leen yoonanal na leen yoon wu baax woo xam ne lu ngeen war a def la ci julli léegi contrairement ak na ngeen doon def fa hakada comme ni mu def moom fas nawu léegi dee leen def loolu loolu moo tax képp ku ñëw imaam raw la doo def ni comme premièrement boobu da dangay da ànd ak imaam bi ni muy jullee boo paree nga daal di fay li la raw moo la yonente mi alei salatu salaam naka noonu ni Muaad def nii fas nau def leen lool mu ne fa haadihi thalathatu ahwaal lii mooy ñetti étape yi julli jaar bu njëkk dañ doon jublu Jérusalem premier étape mu ne leen léegi jublu leen Makka buñ doon julli si doonuñu woon amuñu woon nodd dañ doon rombante naan jul heure bi jot na ku nekk di waxante bañ dajaloo ñu julli après ñu daal di yoonal nodd ñetteel bi ku masoon ñëw fekk ñu raw la danga doon rattraper ba pare dooru dooru enchaîner dugg ànd ak imam bi loolu loolu nag ñu daal koy dindi ci da ngay ànd ak moom ba mu sëlmal nga daal di fay loolu mu ne loolu mooy ñett yi léegi nag ñu ñëw nag ci li ñu arrangé li ñu concerné fii dëgg-dëgg ndax lii euh, mooy li ñu concerné ndax ci ñu ngi ci yoonalu shahru ramadan di weeru koor imaam Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu ne wa an ma ahwaalu siyaam léegi mu ñuy indil historique weeru koor xam nga sànq début wax naa la est-ce que nit ñi est-ce que julli ñi doon nañu woor wala déet avant loolu noonu nag moom lay tontu nii mu ne wa amma axwaalu siyaam kantaa ñetti étape koor gi koor jaar xam nga dana la woon koor geeg julli ji uxiilatu salaa salaa sala as-salaatu thalathata axwaal wa uxiilatu siyaam thalathata axwaal la waxoon këne ju koor gi dafa jaar ci ñetti étape dañ ko jaarale ci ñetti étape waaye naka noonu euh, lii nii nga xamante ne mooy euh, euh, ko julli boog dafa jaar ci ñetti étape naka noonu koor gi dafa jaar ci ñetti étape léegi mu ne imaam Seydina Muaaz ibn Jabal mu ne fa inna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallama qadima almadinata fa jacala yasuumu min kulli shahrin talaatata ayyaam mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam premièrement bi muy door a ñëw madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ci rabiul awwal comme niñ ko gise woon ci la agsi weer wu ne woor ci weer wu ne trois jours wa kaana malikun imaamuna yadum yasuum min kulli shahrin adda xarfi jiim li boroom masaalik wax radiyallahu anhu mu ne wa kaana imaamuna yasu min kulli shahrin adda imaamuna maalik ibn anas di boroom ngir rahmatullahi ala jamii mu moom de da woor ci weer wu weer wu ne e, mooy nombre ah, ci weer wu Euh, yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi muy door a ñëw madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam da doon woor ñetti ñetti fan weer wune mu ne wasaama ginnaaw gi wasaama mu daldi woor mu doon woor ñetti fan wasaama tamu woor ashura di tamxarit muy juuru tamxarit da ko doon woor mu ne summa inna allaha subhaanahu wa taala farada alayhi siyaam ginnaaw gi yonent bi alayhi suñu boroom daal di farataal ci moom nag weer wi nga xam ne mooy weeru koor mu ne wa anzala nan la ko farataale mu wa anzala mu daal di wàcce allahu taala yaa ba'd a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim yaa ayyuhal laziina aamanuu kutiba alaykumu siyaamu kamaa kutiba alal laziina min qablikum bani mi àggee ilaa qawlihi wa alal laziina yutiiquunahu fidyatun ta'aamu miskiin fa kaana man shaa'a saama wa man shaa'a at'ama miskiinan fa ajza'a dhaalika anhu mu ne nag Ah, kon suñu boroom daldi wàcce farataal ci moom nag weeru koor ci suuratu baqara ci aaya boobu naan yaa ayyuhal ladina aamanu e yéen ñi xam ne yéen gëm te dëggu ci seenu ngëm kutiba farataal nañu aleykum ci seen kaw as koor kama keem ni nga xam ne kutiba lañu farataale lañ ko farataale woon ala alladhina min qablikum li leen jiiti woon ñi leen jiiti comme niñ ko farataale woon ci kaw ñi leen jiitu woon ba aaya yooyu di dem ba fi mu wa ala alladhina yutiqunahu ba ci ñi nga xaman ba fi muy waxe ne ñi nga xam ne ñoom mën nañu ko fidyatu ta'ami miskin ñoom dañuy def fidya dañuy joxe euh, dañuy leel benn benn miskin lañuy jox mu lekk ku mu neex nga woor ku mu neex nga joxe nga leyal miskin tanak lool doon na la doy mu ne ginnaaw gi suñu boroom nag subhaanahu wa taala wàcce nag beneen aaya ne shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran ba fi muy waxe faman shahida minkum ash-shahra falyasum mu ne après suñu boroom daal di wàcc mooy gis nga état bi gis nga état bi mooy dane ñi nga xamante ne nii wa ala alladhina yutiqunahu ñi nga xam ne mën nañu ko fidyatu ta'am miskin tépp ko mën a leel mooy affaire bi début bi lenn la woon sha mooy kutiba aleykum dañoo farataal ci yéen woor mooy aaya yooyu noonu yëpp ngay dégg ñu koy wax ci koor gi ba mu jeex yooyu du noonu lu la wàcc benn yoon de non par étape la moom la lay wax nii kene bi ñu ko farataalee ba dafa aaya bi dafa ñëwoon ba wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'ami miskin képp ku mën a leele bu la neexee nga leele kon moo tax ku mu neex nga woor ku mu neex yow doo woor mooy jour ramadan doo woor léegi ni ngay def mooy da jël dangay ngay joxe ñam quoi jour bu nekk nga joxe euh, benn miskin nga jox ko lu lekk moo tax mu ne fa ajza fa ajza daalika anu lool nag doon na ko doy mu ne ginnaaw gi nag borom bi subhaanahu wa taala daal wàcce shahru ba fi muy waxe faman shahida minkum ash-shahra falyasum képp ku fekke weer wi na nga woor loolu ku ko fekke mooy lan ku ko fekke nekk bien portant nga wér dara dalu la feebaroo te tukki woo mooy ku ko fekke nekk ci dëkk bi te tukki woo yoroo àttee tukki tukki woo kooku noonu day woor léegi mu ne fa asbata allah yooyu yëpp ay yëpp nañ ñëw insha allah après mais lii dañ lay wax contexte bi ak tadarruj bi am mooy étape yi am ci wàllu koor kon bu njëkk bi dañ koo farataal ku mu neex nga woor ku mu neex sax nga man ko mais doo woor mais man ngaa joxe miskin loo loo leel miskin nga jox ko bañ a woor ginnaaw gi suñu boroom kon wàcce shahru ramadan weeru koor wi nga xam ne ci lañu wàcce alquran mu ne képp ba fi muy waxe képp koo xam ne fekke na koor gi na woor ci yéen mu ne fa asbata allahu siyaamahu ala almuqiimi alsaxix wa raxasa fiihi lilmaridi walmusaafir wa sabata alitaamu lilkabiri alladi la yastatiu alsiyaam fa haadaani haalaan mu ne suñu boroom nag daldi bi mu defee lool kon mu fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu lool mooy lan mu saxal koor gi nekk farataay ci képp koo xam ne ci dëkk bi la ne dëkk fi nekk fi nekk bien important dara dalu ko mu wér feebarul waaye wa raxasa mu di may permission fii ci bañ a woor lil maridi ki nga xam ne moo feebar wal musaafir ak ki nga xam ne day tukki waaye wa sabatal itam mooy bii nag bii nii fa man shahida minkum ash-shahra mooy dafa nasaxaal lële xam nga première étape bi lan la woon ku mu neex woor ku am loo leelle bu la neexee nga bañ a woor nga daal di jël joxe lekk benn miskin par jour ku man loolu def ku man loolu woor ku mu neex mooy choix la woon loolu moo doon première étape deuxième étape suñu boroom wàcce faman shahida minkum ash-shahra falyasum képp nag koo xam ne léegi fekki nga koor gi moo xam man nga ko boo ko xasee man moom te wér nekk ci dëkk bi kooku da koy léegi amatul euh, bu ma neexee daal kon naa bañ a woor après ma joxe comme que euh, bon joxe lekk daal moo gin a yomb daal ci man woor mu ne déedéet léegi loolu amatul loolu nag waaye mu permettre mu bañ a woor kan ki feebar ak ki tukki waaye leel gi muy joxe lekk gi nourriture gi gi nga xam ne moo amoon choix mu daal di koy saxal bàyyi ko fi mais pour kan ngir ki nga xam ne dafa mage comme paa bi wala mère boo xam ne dafa sori ci ay at mage ba manula woor kooku moom lan lay def moom moom amul ay bu ko neexee woor ak loolu non moom day joxe lekk loolu rek lay jox loolu masala yooyu bi ñu ci ñëw ñooñu koo xam ne moom manula woor nu muy def paa manu la woor damay jeexa ah, ah non damay jeex moom loolu loolu yëfi fontu dëgg la yooyu taxul sax ñuy wax moom boole bu ñu ko ci affaire ay man ñëwew ma xiif damay damay jeex non ñooñu bokkuñ loolu moom taxul ñuy wax kooku day woor par force même bu doon day jeex àllu kaay àllu kese du dara du ko day jeex na jeex waaye yow ma jeex mooy la ma jeex boo xam ne laa nekk ki nga nekk aja kooku taxu mais yooyu dinañ ci ñëw ci ci masal ili insha allah kon mu ne fa haadaani xaalaani ñaari étape moom moom lañ wax sànq ku mu neex woor première étape ku mu neex nga leel deuxième bi mu ne léegi képp ku weer koor fekk ci dëkk nga dëkk fa tukki woo nekkoo voyageur kooku moom da ngay woor léegi amatul choix ki nga xam ne daal moo am moom lañ teggil bañ a woor mooy ku feebar ak koo xamante ne nii dafa tukki waaye leel bi di joxe bi ba léegi des na ci ki nga xamante ni dafa mage ba manula woor qaala seydina Muaaz ibn Jabal ba léegi ñu ci xadis wax naa la dafa gudd lii lépp boo bañ tàmbalee ba léegi ci lañ qaala mu ne radiyallahu anhu wa te ñoom ñoom muy saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu ya'kuluuna wa yashrabuuna wa ya'tuuna an maa lam yanaamu fa idaa naamu imtana'u léegi nag règle bi loolu moo doon ci bëccëg gi mooy dernière étape bi moo doon ñéppay woor ku feebarul da ngay woor ta léegi nañ ñëw ci ci àtte yi tamit buñ ci accès insha allah ana woor ci kan la nekk farata képp koo xam ne yow woor comme ku feebarul dara dalu ko mu dëkk ci dëkk bi nekk fi amul benn ngànt kooku woor day nekk farata ci moom léegi nag mais bu guddi jotee nan la doon demee guddi gi ci koor gi lan moo nekkoon euh, euh, euh, nan la doon doxe koor gi guddi est-ce que comme niñ ko xamee nii la mu ne déglul déedéet wakkaanu te ñoom nekkoon nañ bu dog jotee na dañuy mën a lekk dañuy lekk wa yashrabuuna di naan wa yatuuna nisaa ñu daldi mën a sëyeeg seen soxna yi maalam yanaamu fekk nag nelawuñ mooy bu dog jotee nga bu la neexee nga lekk bu la neexee nga naan bu la neexee nga sëyeeg sa soxna fekk nelawoo loolu mooy la mooy boo jullee timis ba pare daldi toog gëmmeentu toog rek nelaw yow boo yeewoo amatoo droit joteeg sa soxna ba fajar ba koor googu jour boo guddi googu jeex ba beneen koor gi ba beneen guddi gi looloo doon règle léegi summa inna rajulan Seydina Muaz mu ne radiyallahu anhu ginnaaw gi benn waay minal ansaar yi ci wal ansaar yi radiyallahu anhum yuqaalu lahu sirma benn waay boo xam ne sirma benn saxaabi bu tuddoon sirma al ansaar yi bokkoon ci koju lansaar mu ne moom kaana ya'malu saa'iman hatta amsa da doon euh, liggéey di woor ba ngoon jot léegi fa jaa ila ahlihi fa salla al-isha benn jour mu def lool woor dem liggéey te liggéey yu metti lañ doon liggéey daldi Euh, dem ci waa këram daldi dem ci waa këram euh, mooy ci soxnaam fa salla al mooy ngoon jot mu pare liggéey daldi ñëw ci soxnaam euh, voilà comme ñu bisi fa salla al isha mu daldi julli li nga xamante ni mooy gée summa naama fa lam yakul wa lam yashrab mu daldi nelaw nag mooy comme que nelaw yi dafa toono euh, gi ko jàpp tax mu ñëw rek nelaw falam yakul lekkul walam yashrab te naanul eh, kooku tey moom problème ndax liggéey yu ci lañ doon liggéey euh, mu ñëw woor agsi euh, sonn julli gee rek te du nelaw lekkagul te xatta asbaxa fa asbaxa saa'iman waxoon nañ la loolu mooy règle mooy di nga mën a lekk di nga mën a naan di nga mën a sëyeeg sa soxna mais nag boo xasee nelaw mooy ne yooyu yépp doo ko def voilà loolu mooy précision bi mooy ne naan sax doo man boo xasee nelaw mooy yow da ngay continuer rek wooraat fi beneen bala ngaa lekkati timis ga ca ga ca toppat waaye ji nag loolu dal ko muy serma bi radiyallahu anhu mu ne euh, mu ma léegi nag moom mu yeewu xool gis ne c'est trop tard léegi fa asbaxa mu yeewu xatta euh, asbaxa mu nelaw nag ba boobu mu yeewu fa asbaxa saa'iman mu daldi yeewu nag daldi woor léegi mu ne fa ra'aahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa qad jahada wa qad jahida jahdan shadidan nee na bi mu wooree nag ca suba ga yonent mi daal di koy gis waa ji sonn sonn goo xamante ne nii boo koy xool rek xam ne waa ji dafa fatigué dafa sonn koor gi li ñu naan waa ji koor gee ko jàpp mais paa jàpp yooyu ñuy tooñante ni déet jàpp ba nga xam ne ku ko gis xam ne kii moom li ko sonal mooy koor gi yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko maa li araaka qad jahidta jahdan shadidan mu ne ko maa lii analu tax lan moo tax ko ma daal di lay gis jahidta maa lii araaka lu tax ma gis la qad jahidta jahdan shadidan mu ne ko waa serma mais coono gii nga nekke moom lu tax ma gis la nga daal di sonne nii lu tax nga sonne seen coono sa sonn gi eh, mu ne ko yaa rasulallah mu ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam inni amiltu ams fa jitu xiina jitu fa alqaytu nafsi fa nimtu fa asbaxtu xiina asbaxtu saa'iman nee na daal mu ne yonente mi alayhi salaatu wasalaam ah sama coono gii de li ma ko teg mooy man daal démb démb damaa liggéey damaa liggéey sama journée bi daal ci dang-dang sama liggéey bi rek laa ne woon léegi bi ma ñibbisee bi ma ñibbisee sama kër dog ba pare julligee ma daal di sonn nee na fa alqaytu nafsi ma sànni sama bopp mooy ma ma ma je me suis laissé aller ci nelaw yoo xamante ne ni yu profond sax nee na daal man daal dama nelaw nelaw yëguwa ba ni fajar di jote après nag ah, bi ma yeewoo ah saa iman ma yeewu nag boo woor noonu ma yeewu woor nee na qaala Seydina Muaz ne loolu benn benn xew-xew la muy xew-xewu Sirma radiyallahu anhu mu ne wa kaana Umaru qad asaaba min an-nisaa'i ba'dama naam fa ata an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa dhakara dhalika lahu fa anzala allahu azza wa jalla uhilla lakum laylata as-siyaami ar-rafathu ilaa nisaa'ikum ila qawlihi thumma atimmu siyaama ila layl ba léegi moom seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu ne wa kaana Umar mu ne benn nettali mu ne seydina Umar kantaa moom radiyallahu anhu moom dafa mas a joteeg sox be ab soxnaam ginnaaw bi mu nelawee ba pare xam nga régal bi mooy boo nelawee ba pare jeex na dafa mas a joteeg soxnaam ginnaaw bi mu nelawee ba léegi nee na mu ñëw wax ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam suñu boroom daal di wàcc uhilla lakum laylata siyaami rafas ar rafasu ila nisaikum mu ne daganal nañ leen guddik weeru koor ngeen mën a joteeg seeni soxna ba ni ngeen mën a séeg seeni soxna ba ni muy ba fi muy waxe aaya yooyu summa atimmu siyaama ilal layl bu ngeen wooree nag ci fajar gi nangeen ngeen continuer koor gi nag ba mu laalaale guddi gi mooy bu timis gi di dugg voilà euh, kon loolu mooy état bi nga xamante ne ni ci la jaar mooy koor gi noonu la woon euh, loolu wax nañ lañu ko solo imaam alxaakim tamit waxuma ko woon solo na ko ci almustadrak euh, rahmatullahi ala aljami léegi kon gis nañ ne yonent mi alayhi salaatu salaam da doon woor lan ñetti fan avant ñuy farataal weeru koor doon na woor ñetti fan doon woo woor Ashura loolu imaam al Buxaari ak imaam Muslim ibn al Hajjaj rahmatullah alayhima daal dinañu ko solo euh, imaam euh, al Buxaari rahmatullah alayhi xadiis bi mu ngi jaar ci seydina abdullah ibn abbaas radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne lamma qadima annabiyu sallallahu alayhi wa sallam almadina wajada alyahuudu wajada alyahuuda yasuumuuna aashuuraa fa su'iluu an daalika fa qaaluu haadha alyawmu alladii adfara allahu bi fiihi muusaa wa banii israa'iil alaa fir'awn wa nahnu nasuumuhu ta'diiman lahu fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nahnu awlaa bi Muusaa minkum fa amara bi sawmi mu ne moom seydna Abdullah ibni Abbas radiyallahu anhu ci di ñëw ci koor yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam da ko doon def avant weeru koor gi ñu koy farataal mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy dooru ñëw Madinatul Munawwar mu ne dafa fekk yahuud yi doon woor jouru Ashura muy jouru tamxarit fa su'ilu an zalika ñu laaj leen loolu am na ci yeneen riwaaya comme bu yaa Aïcha bi ak yeneen dane mu daldi leen laaj ne leen yéen lan moo tax ngeen di woor euh, euh, euh, lan moo tax ngeen di woor kii bi Ashura ñu ne ko nag hada alyowm alladi adfara allahu fiihi muusa wa bani israil ala firawn ñu ne ñun dañuy wor ashura ndax lan ndax bés bii nii tamxarit ci la suñu boroom subhaanahu wa taala daldi woon defal ngañaay seydina muusa alayhi salaatu wasalaam ak waa banu israil ñi ko gëmoon radiyallahu anhum ci kaw firawna mooy bés boobu la yàlla alak firawna daldi euh, euh, rëccal muccal Seydina Muusa ak waa banu Israil radiyallahu anhum comme ni ngu mu siiwe ci alxuraan euh, mooy bi Firawna naan inna haa'ulaa'i la shirzimatun qaliilun lii de as mbooloo mu ndaw la dañuy dem li jënti seeni mbir ñëwaat foofu noonu bi nga xam ne ci lay lab fala ba nga xam ne ci lay lab di euh, ñu koy toroxal ci bés boobu la woon ñu ne nag ñun de dañ koy woor nii ngir sant yàlla moo tax am na ci yenn riwaay dana shukran lillah dañ koy woor ngir sant ci yàlla ci li nga xamante ni moom la ñu defal ba ni mu alake suñu noon boobu di Firawna daldi koy alak euh, muccal Seydina Muusa ak ñi nga xam ne ñooy waa banu Israël yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag ne leen nax nu ñun nasuumuhu ñoom dañ ne dañ koy wor ta'ziman lahu ci lii ñi dana ta'ziman riwaaya bi ngir màggal boroom bi subhaanahu wa ci lool mu ñu defal yonent bi alayhi salaatu ne ko ne leen nahnu awlaa bi Muusaa minkum fa amara bi sawmi ne ñun ñoo leen gina Euh, ñun ñoo leen gën yey ci Seydina Muusa alayhi salaam ñoo leen ci gina a yey yéen yahuud yi bu dee yéen koy woon ñun ñoo leen gën yey ci Seydina Muusa ndax innal inn inna awla inna awla naasi bi ibrahima alladina amanu bihi wala maahu wa hadha nabi li yonent bi li suñu borom waxoon yonent bi alayhi salaatu xam nga yahuud yi dañ ne woon ñoom ñoo gën a ci seydinaa ibrahim ñee euh, chrétiens wax lool suñu boroom ne déedéet inna awla nnaasi bi ibrahim lalladina amanu maahu wa hadha nabi mu ne ñi nga xam ne ñoo gën a yey ci seydinaa ibrahim mooy ñi ko gëmoon mais ñi ko gëmoon ñooy ñan boroom xam yi ne ñi ko gëmoon mooy yonent yi ak ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon ba muy woote ak saxaaba yii ku gëm mu awa ba pare mu feddal ne wa hadha nabi ak yonent bi alayhi salaatu ak ñi ànd ak moom ñoom ñoo gën a yey ci yonent Yàlla Ibrahim naka noonu moo tax le juif ou bien le chrétien mais ginu la yey jullit bi ci Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam wala Seydina Muusa moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne juif yi ndax nu ñun jullit ñi awlaa ñoo gën yeey bi ku bi muusa minkum ñun ñoo axaqu bi sawmihi ñun ñoo gën yeey bi sawmihi ñun ñoo gën a ci woor loolu sant ci yàlla ñun ñoo gën a yeey ci sant yàlla ci li muy muccal seydinaa muusa alayhi salaatu wassalaam gis nga ndax yonent yi alayhi salaatu wassalaam li yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne ñoom Euh, seen baay benn lañu seen yaay yi ñoo wuute moo yonent yi alayhi salaatu wasalaam te euh, kii yi nu mu tudd euh, moo tax diine diine yëpp lool la continuité la te ñépp ci lislaam nañ doon woowe xam naa loolu bés nañ ci mësa ñëw bon pour bañ a guddal noonu aaya yi yi ñëw ci alxuraan yépp yi nga xam ne bu ci nekk ak yonent bu nekk li nga wax utiliser moowu muslim ne man musulman la wala yàlla nga boole ma ci les musulmans pour wan la ne kàcckat yi ak tamit gaa yi xamul dara naan ay la religion juif religion juif loolu waxin la rek mais religion juif c'est l'islam religion juif bu dee ñu ngi ci jublu religion bi yonent yàlla Muusa àndiwoon mais l'islam la yonent yàlla Yuusuf alayhi salaatu wasalaam dana woon boole ma minal muslimin yonent yàlla euh, euh, kii nu mu tudd euh, Isxaaq Yaaqub Yaaqub loolu la nee woon sa seet sa bi bi muy waaj a génn àddina ana ci lan ngeen di bàyyi lan ngeen di nekk dajale leen ñu ne ko li nga li li nga nekk li say baay nekkoon Ibrahim wa Ismaayila wa Isxaaqa wa al asbaat ak ñooñu mooy do ibrahima wa ak say say baay ibrahim ismail ak ishaq benn yàlla wa nahnu lahu muslimun te nag dañuy nekk ay jullit wommatu ngir moom te ñooñu ñooy maamu juif yi ñu doon wax loolu loolu xam naa dinañ ci gën ñëw kon beneen bés insha allah kon yonent bi alei saatu salaam loolu la leen wax eh, yaa Aisha radiyallahu anha tamit soloo na lool que luy wane ne Ashura dañ ko doon woor avant Ramadan mooy dafa newoon loo xam ne moo tax gisoo fu fa amara bi saw mi mu daal di digle ñu daal di koy woor moo tax am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne wooru Ashura dafa newoon farat ndax lii nii ne fa amara mu daal di digle moom alayhi salatu wassalam mi sawmihi ci ñu woor yaa Aisha radiyallahu anha dafa soloo ne kaana rasulullah xadis boobu tamit mu ngi ci saxiixayn euh, mu ne ya euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam amara bi siyaami umira bi siyaami yawmi ashura falamma furida ramadan ramadan kaana man shaa saam wa man shaa aftar mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dañoo farataaloon ci moom woor weeru ashura di weeru tam jour ashura di jouru tamxarit léegi nag bi ñu farataalee weeru koor léegi nag loolu de mooy ku mu neex léegi nga continuer di woor tamxarit bu jotee yu ku mu mooy euh, pas weeru tamxarit ah jouru tamxarit ndax bu dee ci wolof euh, euh, muharram weeru muharram moom mooy tamxarit ci wolof ndax ci la tamxarit di amee comme niñ naan weeru tabaski tabaski xam nga dixième jour bi mais ñoom dañuy woowe weer wi yépp tabaski bu dee ci wolof yi mu ne léegi nag bi ñu farataalee euh, li nga xam ne mooy weeru koor ku mu neex nga ku woor euh, ashura ku mu neex nga bañ woor waaye est-ce que yonentu Yàlla saab saab foofu rek la commencé woor loolu euh, ashura ta mooy ne réellement sax yonentu Yàlla saab saab doon na ko woor avant lool léegi dina ñëw ci ci boole bi mais léegi kon nan ngay boole doon ba léegi imaam al Buxaari yi rahmatullah aley xaddathana abdullah ibnu maslama di mu ne nettali na sama sëriñ ji abdullah ibnu maslama mooy ibnu maslama mooy ibnu Qanabi al Qanabi imaam al Qanabi nekkoon taalibe imaam Maalik bu mag a mag imaam abu abdullah ibnu maslama ibn Qanab al-Qanabi la tuddoon rahmatullah alayhi mu ne sama sëriñ boobu moo ma nettali an maalikin mu jële ci imaam Maalik di imaamu ahlil daaril hijrati di imaam Maalik boroom ngir mi rahmatullah alayhi an ibn Shihaab mu jële ci eh, Muhammad ibn Shihaab Abu Bakr ibn Shihaab az-Zuhri an Humayd ibn Abdirrahmaan mu jële ci Humayd ibni abdirahman rahmatullahi radiallahu taala an iljami annahu sami'a muawiya non euh, non non non du bii riwaaya bi ci kawul ndax dañu niroo ndax imaam al euh, Maalik da ko jële euh, man imaam al Buxaari da ko jële ci même riwaaya bi même kii bi la noonu tudd ndax début bi ñoo niroo Abdullah ibn Maslama mu jële ko ci imam Malik mais cette fois-ci jëlewu ko ci imam Ajouri mais ci Hisham la ko jële di doomi Urwat ibn Zubayr boobu laa jaawaleeg bi ma wax léegi kondu bi imam al-Bukhari dana haddathana nettali nañu Abdallah di Abdallah ibn Maslama mi ñu wax léegi al-Qanabi an Malikin mu jële ci imaamu Malik an rahmatullah ko ci imam ibn Hisham eh, ibn Shihab kii imam Euh, Hisham nekkoon doomi Urwa Urwa di doomi az-Zubayr ibn al-Awwam ak sayyidatu Asma bint Abi Bakr radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne kon Hisham boobu an Urwata mu jële ci Urwa baayam an abihi mooy an Hisham ibn Urwa an abihi Hisham jële ci baayam di kan Urwa ibn Zubayr an Aisha mu jële ci tantam di sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha qaalat kaana yawmu ashura tasuumuhu quraysh fil jaahiliya mu ne mais mu ne yaa Aïcha ne mais gis nga weeru ashura jour tamxarit quraysh ci boppam da ko doon woo mooy bi bi jaahiliya bi yonent mi alayhi salaatu wa salaam nee quraysh da ko da mooy Quraysh foofu mooy bi nee Makka période mecquoise bi ñu gisoon bi ñu nee foofu laata muy gàddaay Quraysh da doon woor jour boobu dañ doon woor jour boobu jour euh, léegi nag lan moo tax ñu koy woor loolu euh, imaam al-Hafiz rahmatullah nee na am na daal fu mu gis ko euh, ñuy nettali ne Quraysh dañ ci defoon benn kii bu mag bàkkaar bu gànd lañ defoon ñu ne leen nag pour ñu tu ñu baal leen seen bàkkaar boobu dee leen woor dee leen woor jour boobu di jouru tamxarit euh, léegi mu ne moom yaay Aïsha radiyallahu anha ne Ashura tamxarit mais waa ku faaru Quraysh yi dañ ko doon woor bi fa yonent bi alayhi salaatu salaam nekki avant sax moom muy ñëw mooy avant yonent bi alayhi salaatu di di di gane àddina sax ñoom dañ ko doon woor mu ne wa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fil jaahiliya mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu mooy da ko doon woor comme ñoom léegi nag bi mu ñëwee madina fa lamma qadima al madina saamahu wa amara bi siyaami mu ne bi mu ñëwee madina mu daal di woor mu continuer di woor ba pare dig digal julli ñu ñu koy woor fa lamma furida taraka yawma ashura fa man sha'a saama wa man sha'a taraka mu ne nag bi mu ñëwee Madina ala saakina afdalu salaatu wassalaam léegi mu ne jullit ñi euh, léegi mu digal leen ñuy woor bés boobu lii nii lépp nag mooy avant ñuy farataal weeru koor bi ndax bul fàtte ci kaw waxoon nañ la da doon woor ñetti fan ci weer wu ne doon wooraale wa saama ashura loolu la imaam Mu'aaz ibn Jabal wax ci xadiis wi ñu gisoon da woor weer wu ne ñetti fan te bu tamxarit juru tamxarit jotee mu daal di koy woor tamit léegi euh, euh, léegi mu ne bi ñu farataalee ramadan léegi ku mu neex nga woor ramadan nga woor ashura ku mu neex nga bañ koo woor léegi loolu mais affaire yi moom mooy dañ naan la lenn la mooy yonent maa saatu saab mooy xadiis bi ak yiñ gis bu Seydina Abdullah ibn Abbas da doon woor bi mu newee Quraysh comme ni ko waa Quraysh doon woore dañ doon woor bésu tamxarit mais mu ñëw Medina gis juif yi tamit di woor jour boobu mu laaj juif yi ne leen mais lu tax ngeen di woor jour bi ñu ne ndax da ci la suñu boroom daal di woon euh, kii euh, musal naa Muusa ak waa banu Israël suñu peuple bi léegi dañ koy def taaw yi man la wu ngir màggal yàlla ci lim ñu defal yeneen bi alayhi salaatu salaam ne ñun ñoo gën a yey ci woor ko mu koy woor loolu tekkiwul ne doonu koon woor mooy ne léegi moom xam na li mu xamul woon mooy wu mais pourquoi même jour bi même jour bi Quraysh tamit doon woor ndeke juif yi tamit dañ koy woor xam nga Quraysh moom seeni mbir duñ ko teg ci dara moom ndax xamuñu woon dara ñoom ñoom amuñu woon téere amuñu woon dara seeni yëf daal peut-être yooyu sentiment wala li li li imaam al-Hafiz ne dañ leen ne ah, yéen après dee leen ko woon ndax bàkkaar bu ñu ci defoon loolu bon mais ñoom mooy du ñu waa du ñu ay ay boroom xam-xam xamewuñ leen ko du ñu ahlu kitaab léegi nag kanta juif juif yi ñoom ay boroom moo ñoom dañu amoon tawraat yonent mi alayhi salaatu salaam ñëw gis ñu koy def mu laaj leen ne leen mais yéen lan moo tax ngeen koy def ñu ne lii ñoo koy def léegi mu ne leen ñun bu ne looloo tax ngeen koy def ñun ñoo leen gën yey ci yenn riwaay ci Seydina Muusa ci beneen bi ñu gis léegi ñun ñoo leen gën yey ci woor mu digle ñu koy woor léegi ñu continuer ko kon loolu mooy li nga xam ne mooy ne du koor googu weeru tamxarit woor tamxarit yonent ma lay saab saab ma ko woon a def da ko doon def mais pour pourquoi juif yi doon ko def loolu la lool la xamul woon mu laaj leen wax leen ko mooy bu dee loolu la waaye waaye à à à à force yori kay pour ñun à force yori pour ñun ñu woor ko ndax yéen bu dee yéen ñun ñi nga xam ne yéen ñi nga xam ne mooy ñoom seen diine valable da di def loo xamante ne naan da di sant yàlla ndax yonent bu ngeen ne da ngeen di sant la ko yàlla defaloon mais rawatina ñu. ñun ñi nga xam ne jullit lañ looloo taxoon mu ko doon woor mais nag bi nga xam ne nag ci lañu farataal weeru koor ci deuxième année bi nii yonent bi alayhi salaatu wasallam da léegi mbir mi nekkatul te mooy ci kaw ñi ñi ñi ne dafa nekkoon farata am na ñoo xam ne ci boroom xam-xam yi dañ ne noonoo non maso la nekk farat affaire bi ku mu neex defoon la ku mu neexoon nga woor la ku mu neexoon nga bañ woor mais nag am na yenn riwaay yuy wane ne affaire bi Euh, surtout bi fa amara mu digle loolu day wane ne mbir mi li ñooñ wax moo gën a dëgër këne dafa newoon farata ñu woor bésu ashura mais nag mais bokkul ak farataay comme ni ñu war warale weeru koor loolu moo tax sax ñi ko bañ ne déedéet ndax benn benn woor rek la suñu borom ba sa farataal te moom la wax ne yaa ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam ay siyamu shahri ramadan kama kéem ni nga xam ne noonu lañ ko farataaloon ci ñi leen fi jiitoo léegi kon loolu mooy contexte bi nga xam ne ci la ñu farataale weeru koor bi kon weeru koor gi kon nekkul ne lu bees la woon ci jullit ñi mooy doon yonent bi alayhi salaatu salaam doon na woor weer wu ne ñetti fan doon na woor Ashura mais nag yooyu yooyu ñépp yemuñ nekku ñoon farata comme weeru koor te weeru koor bi mu ñëwee yooyu yépp léegi nekkatul loo xam ne ci kaw ñi ne farata la woon te seen wax dëgër na loolu nekkatul farata loolu même bu dee am nañu ko doon wax comme li imaam al-Qurtubi euh, rahmatullah alayhi daal di wax ne euh, walla imaam Qadi Iyad bon xamatuma ñoom ñaar kan la ci mais am na ci ñoom ñaar daal kenn ko ci wax ne am na ci salaf ñoo xam ne dañ doon wax ne weer woor yawmu ashura di tàkkusaan dafa nekkoon farata sax même après ramadan mais mu ne waaye wax jooj inqaradat dafa dem ba léegi kenn waxatu ko mooy ne kuy tëniirati kenn baawatul benn boroom xam-xam buy tëniirati naan weeru ashura farata la mu ne wax jooju moom mooy mooy mooy mooy mooy disparaître na effacé wu na amatul trace amatul kenn ku koy wax li nga xam ne mooy ijmaata imaam abd ibn abdul bar tamit wax na loolu rahmatullah alay kene affaire bi mooy ramadan moom la bi ñu ko farataalee nag yooyu yëpp dafa deñ léegi nag biir di ñëw insha allah li ñuy gis mooy ginnaaw bi ñu gisee farataalu weeru koor léegi ahkaamu siyam muy àtte euh, yi nga xam ne ñoo jëm ci wàllu li nga xam ne mooy koor en plus lan lay tekki siyaam lan lay tekki mu wala siyaam wala loolu da ngay gis kitaabu siyaam boroom xam-xam yi dañuy tudde seen bunt yi kita téereb siyaam ñi kitaabu sawmi muy woor ak tamit ñoo xam ne kitaabu euh, wala sawmi ak yooyu ak ramadan ak yooyu loolu lépp après définition yi yooyu après bii di ñëw ak àtte yi nga xam ne ñoo jëm ci wàllu koor bi d'une façon générale xam naa nag du mel ni comme affaire u yooyu mais pas comme euh, jataayu fiq mais lu gàtt lay doon insha allah ak masala yi nga xam ne ñooy tourner autour du corps gis nañ wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin aaya yooyu tamit insha allah dinañ ci ñëw muy aaya yooyu yëpp di shahru ramadan ci suuratu baqara insha allah dinañ ci ñëw ba après ak masala yi ci nekk insha allah ne loolu ci jataay bii di